kon ci suñu jotaay yii ñu génn ba léegi ñu ngi woon di wax ana naka la ñuy aye ginnaaw bi ñu gisee ci saar bii nga xam ne mooy alxajju di wax ci wàllu aj ak ni ko suñu boroom digle woon seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy yëgle ñëwoon nañ ba agsi fi nga xam ne mooy fanaan fi nga xam ne mooy musdalifa ginnaaw beneen ponk bi nga xam ne moom lañ gis muy ponk bi mujj muy lan taxawaa la station taxaw Arafat nga xam ne ku fa taxawul moom ba mbir mi jeex ba fajar ba jaal di weesu fajaru bésu tabaski ji kooku mooy yow moom du toute façon amoo aj loolu kon mbir maa ngoogu nit ki waxoon nañ la boo jógee Arafat fa ngay nekk après tisbaar fa ngay nekk di ñaan di def ay azkar di def yi nga xamante ni ay talbiyaat yu ne ba li nga xamante ne nii ci ngay ñëwee fi nga xam ne mooy ba timis jot bu timis jotee ngeen jóge fa waaye kenn du fa julli timis ngeen dem ba Muzdalifa fa ngeen di fanaan foofu nag fanaan Muzdalifa googu farata la ci li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax waaye bokkul ci ponk yi mooy képp koo xam ne fanaanoo fa dangaa war a rendi ab gàtt loolu mooy lépp luñ la ne farata la te defoo ko mooy gàtt nga koy rendee moom nga koy moom nga koy jam cabro moom nga koy réparer de kon nag mu ngi noonu le léegi nag nit ki kon foofale bu fanaanee Muzdalifa ba julli kon tisba ci ci misa gee kon ci góoru gee ginnaaw gi dañuy dallu léegi nag bu këwee ba julli fajar ba jant bi di jóg laata jant bi di jóg ci lay demee fi nga xam ne montagne bi nekk foofale nekk fi nga xam ne moom la ñuy wax almasharul xaram benn montagne bu mag la nga xam ne fa la suñu borom ne dee leen fa tudd seen borom lu bari bu boobaa nag ne nit ki di baril allahu bari laa ilaha illa allah di bari foofale mooy foofale ca Muzdalifa léegi nag laata mooy bu ñu jullee fajar ba pare la fay nekk foofale ca masharul haram léegi nag balaa jant bi di génn ci lay jóge Muzdalifa ci montagne boobale dafay jóge daal di nag ñëw la ngir dem fan ngir fa nga xamante ne nii mooy Mina léegi nag minaa nag boo fay dem dinga nga romb fuñ bërëb buñ naan Batnu Muhassir nga xam ne fa la Abraha ba mu àndee ñayam ya foo fële lañ ko stoppé woon foofale la mooy fala ñaya taxee woon mënatuñoo dugg foofu nag sopp nañu nit ki mu gaawal fa li nga xam ne mooy war wala oto ba mu dugg wala bu dee dawal ab ay bus la moom mu yéene ko loolu mu def ko yéene ji xolam léegi nag bu ñëwee Mina Mina daa am lu mu fay def mooy ay xeer fa la ñu naan fa la ñuy lapidation de Satan fa la ñuy sànnee xeer yi muy xaw xeeru jamra yi foofu la ñuy sànnee jamra yi bés bii nag di bésu tabaski xam nga ñu ngi ci bésu tabaski bi boobu ñetti juróom-ñaari xeer kese lay nit ki di sànni te saa buy sànni nag na ko sànni ci suufu xur wi bu dee moo mën bu dee nag mën na ko fu mu ko mën ni defe rek ndax euh, ndax nit ñi dañoo bari ñu ne ko par organe demeel fii yéen demee leen côté bii na demee foofu jël juróom-ñaari xeer yoo xam ne moom lay sànni kenn du jëlandoo juróom-ñaari xëpp ko ci noonu déedéet par benn benn te booy sànni di wax allahu akbar léegi nag noonu ngay sànnee ba juróom-ñaari jeex léegi nag boo ko defee ba pare léegi nag loolu mooy yow pare sànni jam léegi nag loolu mooy kon pare nga li nga xam ne mooy sa sànni jamra boo paree nag kon ram yu sa jamratul aqaba bésu tabaski ji juróom-ñaari xeer la ci aqaba bu mag bi lañ koy sànni léegi nag boo defee lool mu des ginnaaw bi bu dee koo xamante ne léegi nag boo paree ci ngay watu muy nag nga daal di watu pour ki nga xam ne day def mooy bésu tabaski la moom ak kese la def kooku moom na nekk koo xamante ne nii moom na watu wat moo gën waaye bu dee da ka nga xam ne doon kii mooy eh, moom dafa war a de xamante ne nii mooy umra li nit ki doon def xam nga umra boo koy def loolu ñëwuñ ci umra nañ bàyyi noonu waa nañ bàyyi noonu waa kon nañ ne bu ndax après day jaxase affaire bi dañuy ragal bu jaxase affaire bi kon waaw kay waa ji daal di watu kon ginnaaw ram yuy bu sànnee juróom-ñaari xeer yi day watu bopp day wat bopp bi muy muy non non non euh, mooy euh, muy day day loj voilà ki nga xam ne daa defoon daa war a loj day gëléem wala wala wala li nga xam ne mooy nag wala mu daal di rendil ay xar foofule te mooy ki nga xam ne daa defoon tamaton wala xiraan waxoon nañ la ñooñu seen dañoo waroon def ñaari voyage waroon a ñëw umra ba pare ñëwaat ak suñu boroom nag may jaam yi bi benn voyage nga man cee def umra ak aj képp ku def lool kooku nangay ngay rendi dara léegi nag bu boobaa kooku moom day rendi foofu fële te loolu moom la doon wax fa min minha na ngeen ci lekk loolu nag moo tax ku mel ne Hanbali yi waaye rahmatullahi alayhim ñoom ne sii si nit ki mën naa lekk ci yooyu même bu dee ne mooy ne mooy eh, li muy rendi pour li nga xam ne mooy dafa nekk li nga xamante ne nii mooy eh, eh, pour pour oh, oh, xiraan la defoon mooy dafa boole woon aj jeeg umra ji wala mu defoon umra ba daal di aj kooku li war a rendi ñu am na Maliki rahmatullahi ñoom dañ ne du ci lekk waaye ku mel nii xana ak non ku mel ni Shafi'i yi voilà ñoom tamit dañu ne googu du ci lekk waaye ku mel nii Hanafiya yi ma ak Hanbali yi rahmatullah alayhi doon na sii man na cee lekk kay kon nag mbir maa ngoogu kon nit ki mooy bu sànnee jamra yi ba pare lan lay def day bu dee day loj da am na lu mu fay loj xar wa loj la ñuy loj ak li nga xam ne mooy nag loolu mooy ci li nga xam ne mooy ci wax benn wax bi am ñu ne gëléem non gëléem dañ koy loj waaye nag dañ koy rendi suuratul baqara bu dee ay xar rek daan mu rendi wala mu jox koo xam ne moo koy defal bu dee daan ñu ñuy délégué kon mboolu mooy ci topp ginnaaw kon sànni bi mooy nit ki day eh, mooy eh, naxaru mooy eh, loj wala rendi ginnaaw gi nag ci lay watu voilà watu ci lay ñëwee mooy xalku daal di ñëw mu daal di wat boppam bu watoo ba pare nag léegi nag lan moo ci teg fa lay jóge nag daal di dem ngir tawaaf tawaaf bi nga xam ne moom la ñu waxoon mooy ponk bi mooy rukn bi mooy tawaaful léegi nag bala ñu fay dem fii nii ci la ñu ne borom xam-xam yi ñu bari ne balaa sànni jamra yi bu lay bàyyi talbiya labbayka allahumma labbayka yi da koy arrêté léegi dootu ko wax léegi yeneen façon yi nga waxoon ne alooyu ah, loolu lay waxee allahu akbar saa buy sànni benn benn ci xeer yi léegi nag mooy bu defee loolu ba pare ba sànni ba yooyu ba pare mooy lépp loo xamante ne nii mooy lu ñu ko tere woon ca bañ doon armal doo daggwe doo maye soxna doo parfum doo sol yére bu ñu ñaw sol ay gants doo sol ay mbaxana doo kaalawu doo enturbané wu yooyu yëpp du dañ ko koo tere woon bu defee lii yooyu yëpp yeeku na mooy yëpp man nañ koo def mën naa parfum wu man naa sol yére yeneen yoo xam ne du yére armal ak yu mel noonu ba mu des benn kese boo ko tere woon boobu la dul man ba léegi mooy joteeg soxnaam bu dee foofu dafa ànd ak soxnaam loolu du mën a nekk lu dul mu tawaafi tawaaful ifaada ba pare te loolu mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la sànni jamra yi daal di daal daal di watu léegi day dem fi nga xam ne mooy kàmbatal musharrafa bu dee ne mën na def waxoon nañ weer wiy jeexe li gën nag mooy def ko ci bés boobu waaye bu dee dafa fees nit ñi bousculade yi bari loolu nit ki mën naa xaaral xaarandi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër allah ndax foofu yépp na ko cee def léegi nag nit ki bu demee ba def tawaaf bi comme li ñu waxoon rek tawaaf bi ñuy doon jóor a commencé boobu tawaaf bi ñu koy wax muy tawaaful qudum bii mooy non ifaada bii nii mooy ponk bi moom day def waxoon rek waaye du fi nekk di presser le pas di njëkkante yooyu ndax yooyu ci bu njëkk ba la woon léegi bu tawaafee ba pare lañ ko doon tere lépp daal dinay teggeeku xattaa sa yëg soxnaam loolu daal dinañ ko koy nekk loo xam ne lu mën a nekk la léegi ci kaw nii mooy nit ki moom daanaka mooy ajam lu bari daal dina ciy pare léegi nag mu des nag ay ayyaamu mina mooy bu jógee foofu après am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne tisbaar na ko jullee ci Kaaba gi am ñu ne non tisbaar fële lañ koy jullee mooy mina loolu nag ay wuute la ndax yonent mi alayhi salaatu salaam est que fële ko jullee woon wala jullee wu ko foon loolu moo indi wax yi wallahu ta'ala alam ku lu ci waay def baax na ku jullee tisbaar Makka door a dem mina baax na ku bàyyi ba dem mina daal di fay julli loolu yi baax na léegi nag mu des ñetti fan yi ñëw ci ginnaaw mooy kon bi lañ bésub tabaski bi bés bi ñu ba ci teguwaat bés ba ci teguwaat ñetti fan yoo yële ñetti fan yoo yële ujaaj bi moom saa bés bu nekk dafa war a xëy ku dee nit am na am na choix man naa tànn choix mu ne man ñetti fan yooyu dama leen di dama fiy ba aj gi mooy damay toog buñ ajee ca suba ga mooy bésub tabaski bés ba ci tegu ñetti fan yi ci tegu yooyu damay toog ñetti fan yépp wala ma ne man moom ñaari fan kese laa fiy def loolu choix la bu mu ci def baax na waaye nag mooy bës bu nekk daa war a xëy bu xëyee day dem ci jamra ya jamra yi nag ñetti jamra la xam nga bésub tabaski ji benn jamra kese lay sànni te mooy jamra ju mag ji al aqaba ñetti mooy juróom-ñaari xeer la sànni waaye bés te suba ga mooy yooyu des fa yooyu noonu moom nan lay def day ñëw sànni juróom-ñaari xeer ci jamra bu mag bi bu faree mu joxaat tuuti am na beneen jamra boo xam ne moom lañ naan wusta mu sànniwaat fa juróom-ñaari xeer demaat ci bu ndaw bi daal di fay sànniwaat juróom-ñaari xeer boo seetloo kon bés bu njëkk bi mooy ginnaaw buñ tabaskee ca suba ga dina sànni li nga xam ne mooy fukki ñaar fukki xeer ak benn lay sànni ndax juróom-ñaari xeer ak juróom-ñaari xeer ak juróom xeer ca suba ga mooy ca bés ba ca tegu ginnaaw bésu tabaski bés ba ca tegu bés ba ca teguwaat mu dànniwaat lu toll noonu le juróom-ñaari xeer ci jamra ju mag yi juróom-ñaari xeer ci jamra ju ju ju dugg doomu ji juróom-ñaari xeer ci jamra ju ndaw ji léegi nag bu dee kooku moom dane woon man ci ñaar yooyu laa yem ñaari fan yooyu kooku après day dem ca Kaaba ga daal di mujj bi daal di jël avion wala lu mu mën di jël nit bi këram bu dee nag dane moom mooy ku ko war a def nag il faut tinisu juróom-ñaareelu fan bi bañ laa fekk foofu fële mina bu la fa fekkee moom jeex na dangay xaar ba juróom-ñetteeli mooy mooy ñetteelu fan bi nga defaat ni nga defoon ci ñaari fan yi ko jiitu sànni juróom-ñaari xeer juróom-ñaari xeer juróom-ñaari xeer boo paree nga dem ca Kaaba ga daal di daal di tawaaf daal di dem muy tawaaful xudu mooy tawaaful eh, wadaa